ñu waroon a continuer ba léegi ci ndénkaane yooyu salaatu wassalaam ak lim waxoon sayyidina Mu'aaz waxoon nañ la du lool rekk la ko wax waaye dénk na ko yeneeni ndénkaane bokk na ci yooyu li nga xamante ne moom la al imaamu Ahmad bnu Hanbal raxmatullaahi aleyhi daldi solo te boroom almajmac daldi na koy tudd mu ne rawaahu Ahmadu bi isnaadayni wa rijaalul isnaadayni rijaalu saxiix gayri Rashid ibn Sacd wa Caasim ibn Xumayd wa humaa siqataan boroom majmacu zawaa'id di imaam alhaytami bi mu tuddee ci almajma xadiis bii ñuy war a gis <coughs> mu ne rawaahu ahmadu bi isnaadayn mu ne al imaamu ahmad soloo na ko ci ñaari càllale yu wuute ci ñaari càllale la solo nettali bi ñu war a gis di wax ci ndénkaane gu aleyhi salaatu wassalaam doon dénk ba léegi sayyidina Muaaz lamma lama ila al-Yaman bi mu ko yebalee mu jëm Yaman mu ne kon al imaamu Ahmad soloo na ko ci ñaari càllale mu ne góor ñi nekk ci ñaari càllale ñi ñoom ñépp góor la yoo xam ne yooy trouvé ci saxiix bi ba mu des kan Rashid ibn Sa'd ak Aasim di doomi Humayd mu ne bu dee ñoom bokkuñ ci góoru saxiix bi waaye wa ñoom ñaar siqataan mooy ñaar ñu wóor lañu ñu digne de confiance lañu euh, lan la xadiis yooyu wax al imaamu ahmad dane xaddasanaa abul mughira qaala xaddasanaa safwaanu qaala xaddasani rashid ibn saad an Aasim ibn Humayd as-Sakuni as-Sakuni an Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu annahu qaala al-imaamu Ahmad dane haddathanaa Abul Mughiira mu ne daal dinañuy nettali suñu sëriñ di Abul Mughiira qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Safwaan ñoom moom mu ne seen sëriñ di Safwaan moo leen nettali qaala mu ne xaddatani nettali na ma Rashid ibn Sa'd muy Rashid ibn Sa'd bi la al imaam al Haythami doon wax léegi an Aasim ibn Humayd as-Sakuni mu jële ci Aasim di doomu Humayd as-Sakuni ah, an Mu'aaz ibn Jabal moom moo jële ci sayyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne sayyidina Mu'aaz ne mu ne lamma ba'athahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman xaraja ma'ahu yuusi wa mucaadun raakibun wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi taxta raaxilatihi falamma faraga qaala yaa mucaad innaka asa an laa talqaanii bacda aami haada wa lacallaka an tamurra bi masjidi haada wa qabri allah o skey mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la yebal Seydina Muaaz mu war a dem Yaman ah dafa génn ànd ak moom di ko di ko jox ay di ko dénk di ko dénk ay kàddu di def ay ndénkaane yu am solo yum koy jox waaw di ko conseiller mu ne nag bi muy ànd ak moom di dem Muaaz di dem yonent ma lay saa saam ànd ak moom di génn Medina ala ni afdalu salaatu wassalaam mu ne wa Muaazun raakib sëy naa Muaaz mu ngi waroon lam waroon géléem walla fas la ko doon yóbbu daal wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi taxta raaxilate kantaa yonent bi aleyhi salaatu wa moom mu ngi doon dox Seydina Muaaz yéeg ci gëléem gi di dem mu mu ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yonent bi di dox ci wetu gëléem gi ñu ànd di dem Seydina Muaaz war yonent bi aleyhi salaatu di dox Allahu akbar innahu laysa bi laysa bi malik Allah ah kii du buur de du buur de buur du doxale nii <laughs> kan lañ mujj woon a gis ci buur yi tam wane mbiru nguur dëgg mbiru buur wan waa jikkoy buur Seydina Wa'il ibn Hujr ah <laughs> radiyallahu anhu gis nga ni mu defoon Seydina Muawiya <laughs> bi koy neen timaale yi saam ne ko yaa Muawiya anzilhu ne ko wàcce ko benn wàcc waaye yóbbu ko foo xam ne domaine boo xam ne ak fa muy dal <laughs> naaj wi tàng jër Seydina Muawiya def tànku neen moom mu war <laughs> waaw ba ko ne waay tee nga ma teg sa ci ci waay wi waay mu ne ko déedéet yow doo ko ay buur di supporter doo ko ko ay buur di teg seen gannaaw ci seen waruwaay mu ne ko waaye sa dàll yii nga sol yow moom yaa ngi ci kaw man naaj waa ngi may sonal te ma koo aal bu ñàggee ma jox la mu ne ko déet sol naa ko ba pare te moo ko solee du lu may summeeti di ko joxe mu ne ko ah waay yaay waay waay waay affaire bi naaj wi tàng na de mu ne ko doxal ci sama ronu géléem gi loolu doy na la sharafan loolu yow doy na la teraanga bu la waa yaman gisoon ña may administrer ngay dox di ànd ak man rek yëkkati na sa kot <laughs> loolu parce que moom buur la woon te du doon dóori ñëw ginnaaw gi nag melatul noonu moo tax gis nga nee na bi Seydina Muawiya nekkee xalifa ma dem seeti ko radiyallahu anhuma mu teg ma ci kaw ci trône bi mu toog ci teg ma ci wetam fàttali ma mbir ma ba may ba ma <laughs> sama sama histoire ak moom boo bële nee na wallahi maa ngi wax sama xel naan ah, waroon naa ko nag supporter keroog de waaye ah, yonent bi alayhi salaatu wassalaam laysa bi malik déedéet nekkul woon buur kaana abdan nabiyya <coughs> jaam la woon yonent la woon te loolu la Seydina <coughs> Adi ibn Hatim doon seede bi mu bi may ànd ak moom ñu jóge ci jàkka ji di dem këram am benn màgget bu ko taxawloo di waxtaan ak moom mu taxaw ma ne oh kii du buur buur def lii buur day ami dak te kenn du ko arrêté ci mbedd mi comme ça tout est protocolaire waaw waaye xoolal Seydina Muaz war yonent bi alayhi salaam di dox ak tànkam waaw <coughs> léegi <coughs> euh, nga ne mais mais attends Seydina Muaz moom moom d'accord na di war yonent mi salaam di dox dañ naan la am na riwaaye yu ne yu leeral loolu ke ne yonent mi salaam moo ko ne ni war comme que day dem moom na war moom mooy dox waaw moom moo ko wax loolu <laughs> waaw voilà allahu akbar léegi kon muy dox ci suufu taxta raaxilate wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi taxta raaxilate di dox ci ronu mooy ci wetu géléem gi waaw gi Seydina Muaad war ñuy avancer di dem fa lamma faraxa ba mu ko gungee ba fa muy war a dëppe nag bàyyi ko mu continuer dem Yaman qaala yonent bi a salaatu salaam ne ko yaa Muaaz ne ko yow Muaaz innaka dëgg-dëgg yow asaa an laa talqaanii ba'da aami haadaa ne ko amaana ginnaaw sama at mii dootoo dajee teeg man ci kaw suuf allahu akbar innaka asa an laa talqaani ba'da aami haada yow Mu'aaz amaana dootoo dajeteeg man ci kaw suuf ginnaaw sama at mii wa la'allaka ta amaana an tamurra bi masjidi hada wa qabri allah ha mu ne ko te amaana boo fi ñëwatee Medina gii boo fi ñëwatee boo fi delloosee dellu se waatee amaana nga romb sama jàkka ji ak sama xabru bi allahu akbar yonent bi alayhi salaam gis nga tàgge na boppam bu yàgg wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata awin aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shakirin allah suñu boroom waxoon na lo wa ma muhammadun illa rasul e yéen jullit ñi yëg ne wamaa muhammadun gis ngeen seydinaa muhammad mii nekkul lu dul illaa rasul lu dul ndaw yàlla allahu akbar moo tax loolu lañuy dugge ci lislaam laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah noonu la ci lislaam waaw nekkul lu dul ndaw yàlla waaw qad xalat min qablihi rusul mais weesu woon na jiitu woon na ko fi ba jàll lu ko jiitu muy feeñ jamono ar rusul ay yonent yoo xam ne man buur yàlla maa leen yónni woon comme ni mu ko yónnee waa léegi dama leen di laaj afa in mata aw qutil xam nga mu ngi doon wax waa Uhud afa in mata keroog bañ nee nañu bàyyi lépp waaw le Seydina Anas ibn Nadr al ansaar yi waxoon ba mu dajeeg ña doon daw mu ne leen fan ngeen jëm ñu ne ko qutila rasulullah ñu ne faat nañ yeneen tibaale yi saab saab ana lan la ñuy defati ci terrain de guerre bi ñii di déserté ñii di dem mu ne leen xuumu fa muutu ala ma mata alayhi rasulullah ne leen bu dee wax jooju dëgg la lu tax ngeen di dem jóg leen ñu ngeen bàyyeeku nii teg seeni arme di mel ni déet dee leen faatu leen ci li nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam faatu ci loolu diine la woon di ci xeex ba nee nañ faatu na fii ci Uhud est-ce que xellu la dem bàyyi fi noonu e nañu faat nañu xare ba faatu ci li mu faatu moom alayhi salaatu wasalaam kon wootewul woon ne day sax fii de déedéet kon afa in maata aw qutil est-ce que bu ñu bu faatoo walla ñu ñu ñu faat ko da ngeen di dellu seen ginnaaw dellu ca la ngeen newoon ca kéefër ga ngeen newoon comme ni waa asxaabu ridda di def après dellu ne génn nañ ci diine ji parce que yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina di mukk suñu boroom ne déedéet afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum yëg leen ne waman yanqal waman yanqalib ala aqibay képp ku dellu sa gannaaw ca réer ga nga newoon ca jaahiliya ga nga newoon ca bokkaale ga nga ne woon ca mooy yàlla ya nga newoon parce que lan yonent bi alayhi salaam newu fi waaye yawit mii déglu bu dee da am sëriñ boo xamante ne ni ku baax la royukaay la moo la génn ci gréer di la xamal di la nàmpal ka nàndal mu génn àddina nga ne oh, kon nañu ba mukk suñu boroom yawit yawit yawit ci nga afa in maata sa sëriñ boobu ngay wax wala sa ustaaj boobu wala sa cheikh boobu wala sa baay sax bu dee mooy sa sëriñ afa in mata est-ce que bu faatoo aw xuti la wala ñu faat ko da ngeen di dellu seen gannaaw nekk ca la ngeen ne woon ah yu bon yam leen génne woon ci ténèbre réer yam leen génne woon da ngeen cay duggaat parce que moom newatu fi suñu boroom ne wa man yanqalib ala na yëg ne falan yadurra allaha shay'a kooku du lor bur yàlla dara mooy loolu mu ca dellu bu yaakaar ne ak delloom ca lam ne woon day lor buur yàlla buur yàlla amul benn intérêt ci gëm guñ koy gëm walla ñàkk gëm guñ koy ñàkk gëm yàqalu ko dara waaw bu ko mbindeef yépp gëmoon yokk ko tus bu ko mbindeef yépp weddi woon wàññiwu ko dara kon nag falan yadurra allaha shay'a moo tax bu gaa yi nee fii di wax dañoo ñàkk xam rek waaw di bàyyi diine ji ndax seen intérêt personnel parce que àddina wëlbatiku na loolu wàññiwul buur yàlla dara falan yadurra allaha shay'a taw nag gaa yi des nag malgré mettit malgré natt bu tol noonu te wax naa mooy natt bu gën rëy bu masa dal jullit ñi mooy faatuk yonent bi alayhi salaatu wassalaam falan yadurra allaha shay'an waaye ña ca des muñ teg seen tànk fa nga ko tegoon di ko jéem roy di ci jéem a ne mu ne ñooñu wa sa yajzillahu shakirin te xel séef naa fay buur yàlla ash-shakirin ñi nga xam ne ñoo ko sant malgré loolu nga xam ne mooy loolu leen dal di natt boobale kon yonent bi alayhi yàgg naa yëgle ne moom du fi ne waxoon nañ la temps yee ca dinañ ko gis ndaw sa ñëwoon ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi koy laaj mu ne ko demal ba déwén mu ne ko waa bu ma ñëwee déwén fekk ma la fi nag mu ne ko boo ma fi li ñu fekk Abu Bakr allahu akbar allah boo ñëwee fekkoo ma fi dinkalal Abu Bakrin kon kooku wootewul woon sax ci kaw suuf mu séy naa Mu'aaz yaa Mu'aaz eh yow Mu'aaz innaka yow kat asa an talqaani ba'da aami hada amaana ginnaaw sama at mii dootoo dajateeg moom man ci kaw suuf fii de wa la'allaka an tamurra bi masjidi hada wa qabri te amaana nga romb sama jàkka ji rombaale sama sama xabru fiñ may denc allahu akbar fa bakaa muaadun jasha'an li firaaqi rasulillah mu ne yeneen seydina muaaz jooy ci tar waaw allahu akbar ndax lan taqale koo gi muy taqale ko yonent bi alay saatu kon dem seydina muaaz yonent bi alay saatu salam ma ngi ko yëgal ne ko amaana gis nga tamit est que yonent bi alay saatu salam xamul ne seydina muaaz du ko gisaat xam na ko mais <laughs> boo yoree say taalibe yi yenn nouvelles yi bu dee day naqari ci ñoom xoolal noo koy te ñàkk manu la ñàkk nga wax leen ko ndax moo gën ci ñoom xoolal nu mu gën a sedde nu mu gën a euh, yemamaaye ci ñoom nga waxe leen ko waxu leen waxu ko ne yow boo fi ñëwaatee da ngay fekk ma génn àddina ma ansa amaana waaw bawaa boo ñëwee fekkoo ma fi fekk fi keneen man a romb sama xabru di dem di ma ziyaar yooyu bu boobaa mbir mi bañ laa bett Seydina Muaad di jooy jooy yu metti yee metti ndax lan tàqale koo gi muy tàqale koo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw thumma altafata bi wajhihi naxwa almadinati fa qaal Allah ñu ngi ci biti Medina lañ ne ñu ngi ci médi biti Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ànd nag moom dox ba génn Medina tuuti foofu la taxaw nag ndax gunge bi doy na fii lay yem ak Seydina Mu'aaz te tey la koy mujjee gis allahu akbar Seydina Mu'aaz di jooy di jooy di jooy yonent bi alayhi gees su xool Medina summa ginnaaw gi tafata bi wajhihi alayhi salaatu wassalaam naxwal madina mu daal di turne yonent mi aleyhi salaatu salaam nag doonu geestu comme nii bu doon tourner ci ginnaaw day tourner léppam waaw fu muy xool day léppam moo yaramam bi mooy kanam xar kanamam lay tourner lépp foofu ak yaram bi mu daal di wëlbatiku comme que dañ dox di génn Medina bañ génn ba kii mu turne bi mu waxee Seydina Mu'adh loolu Seydina Mu'adh di jooy mu tourner Medina mu ne inna awla nnaasi bil mut bii al muttaquuna man kaanu wa haythu kaanu allahu akbar allahu akbar mu ne inna awla nnaasi bil muttaquun mu ne ñi nga xam ne ñoo gën a yey ci man fii ci àddina ak yawmal qiyaam ñi gën a yey ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam mooy al muttaquun inna awla nnaasi bi ibrahima lalladiina aamanu mooy ñu ko gëmoon maa wa hadha an-nabi walladhina taba'u allahu akbar waaw su yonent bi alei saatu salaam ne inna awla nnaasi bi almuttaquun ñi gën a yey ci man ñi gën a yey di askanoo ci man ñi gën a yey am sama ngërëm ñi gën a yey am sama dëkkaale ñi gina yey am nekk ñoo xamante ne nii maa leen di baayoo boole leen ci sama bopp moo ñan al muttaquuna mooy ragal yàlla allahu akbar <laughs> taq wallahi wallahi am na solo foo ko takk weesu na ko allah wa nunajji alladhina taqaw al bu problème yi amee suñu boroom nee na ñi may sauver mooy ñi am taqwa de ñi am ragalug yàlla ñi nga xam ne am nañu kersa gis seen seen borom di leen gis ci lu moo xam ne moo ko xaraamal ñi nga xam ne am nañ kersa am nañu kersa seen boroom gis leen ci loo xamante ne sharia da koy bañ waaw di def seen kem kàttan ci awaamir yi nawaahi yi ñu tere ñuy fexe di ko daw di ko daw seen kem kàttan te bu buur yàlla defee dogal bañ dugg ci ñu delluwaat ci buur yàlla waaw allahu akbar inna awla nnaasi bil muttaqun ñi gën a yeey ci man alayhi salaatu ragal yàlla yi waaw man kaanu ku ñu man nag amul naan les arabes non yonent bi aleyhi salaam ñëpp mooy ñii nii amul couleur hein amul taille amul couleur yi bët amul dara couleur yaram déedéet mu ne xam nga ñoon ñooy ñan almuttaqun man kaanu koo ñoo maanaa doon ku ragal yàlla ku ne mooy ci nga yaa gine yeey ci yonent bi aleyhi salaam keneen koo xam ne ragalul yàlla même bu dee maamam moo doon sëriñ bi gën a mag yow sa maam ne woon kàccor bi gina mag yàq yàqkat bi gën a mag yow nga ragal yàlla doomu sëriñ bi moom faalewul yooyu di mooy yàlla yow yaa gën a ci yonent bi alayhi salaam ko doomu sëriñ ba te yaw sax yaa gën a ci sëriñ boobu que doomam jooju nga xam ne moo ko jur mais newul ci yoon xanaa xamoo ne yonent bi alayhi salaatu salaam fii loolu la ko euh, boroom xam-xam yi ak awliya yi rahmatullahi alayhim dañ ko doon ci lool mooy ñoom gis nga doom nii doom spirituel lañ xama loo nekk-nekk seen doom seen taaw seen caat seen ki nekk ci digg bi lu ne gis nga boo mérité wul affaire yi mais mënuñ la ko jox c'est que seen affaire buur yàlla moo ko def waaw fii mu ne loo nekk xut bu zamaan xut bu zamaan bu sa doom manul la newul ci yoon wi te manu toog sa place jamais doo ne man sama doom laa fiy teg mais daa newul sa lox ak lu la yàlla mën a jox waaw affaire yi buur yàlla koy jox ku ko neex zalika fadlullahi yutihi man yasha waaw loolu moo tax à vrai dire euh, yi naan ay xalifa xilaafa xilaafa ci diine diine laa wax de l'islam pur et dur l'islam sax durul mooy pur simple boo xam ne bu dara raxul xalifa du nekk rek di ko jur lool kese du tax waa ji mat déedéet déedéet wala mook sëriñ booy bokk goño bu doon loolu kon saxaaba yi bu fi yonent ma lay sarsam jógee ñu ne Seydina Al Abbas mooy nekk xalifa waaw moom bi bokk ak baayam moom miy bàyyi di xam ñu ne Seydina Ali mooy nekk xalifa d'office wala ñu ne Seydina Aqil ibn Abi Talib mooy nekk xalifa waaw mais kenn waxul loolu ndax affaire yi newul ci donoo waaw du loolu de loolu nag mooy dal ci wa awliya yi mooy ne euh, baax na dëgg la bu dee affaire famille la am na ku fay ne te fay ne mooy ki mag waaw loolu lu rafet naa du loo xam ne dañ naan bon lii nii baaxul non mooy loolu parce loolu lu am solo la di wekk ñi nga xamante ne nii ñoo féete kaw mag ñi mag ñi mage ñu leen di wekk te ñoom it ñuy yërëm go tey yërëm gone yi di am ñeewante ci ñoom di mooy euh, ndax mageel dafa am solo njëkk a juddu lool lool l'islam da bàyyi xel baax na ba imaama sax bu ñëwee ba ñu exéco ci lépp ñu war a jiite nekk imam bu ñu exéco wee ci xam-xam bi alquran bi xam-xam bi yooyu yépp ñu exéco njëkk a dugg ci l'islam bi buñ ñëwee ba yooyu yépp ñu exéco dañuy xool kan moo ci mag kon mag du xam ne l'islam lay doya dal yooyu non waaw kabbir dégg keroog eh, ñoom mu xay yi ñooñu bi leen gaay ci wee juif eh, fële ca Xaybar mu jóg di wax mu ne ko kabbir kabbir mooy bàyyil ki ki gën mag wax bàyyil ki gën a mag wax kabbir biir mooy bu dee ci famille sëriñ bi ay doomu ma ngi fi du ñu ne bon spirituellement am na keneen ku ko doon ci biir taalibeem yi ba ci côté spirituel mooy xalifaam mais côté kër gi baax na am mu am kilifa goo xam ne moom mooy euh, occuper les les affaires courantes nag ak yooyu. te tamit ñu xam ne fii bon mooy kilifa gi daal yenn yi buñ ko naree doxal nañu jaar ci moom ndax ndax gaa yi buñ deful loola mooy am mais day tas ku nekk di deme sa sa bopp ber sa daara famille bi tas loolu moom lislaam wootewul ci lool moo tax kilifa dafa am solo ci kër mais nag lu mu am am kilifa duñ ne moo mag rek mooy xalifa d'office spirituel u euh, sëriñ bi déedéet déedéet waaw kon loolu lu ama ama am solo la waaw te loolu wali yu mag yu bari boo seetloo ñaleen leen doon après lu seeni doomam ah, jamais bari na ci ah bari na ci aw loolu sax mooy li ëpp li ëpp mooy bañ fi jógee ña leen topp xoolal xoolal ci euh, boroom xam-xam yi al euh, kañ lañ doon gis euh, imam Zaynuddin al-Iraqi hmm? keroog bi ñuy jeexal délégation yi moom la Seydina El Hadji Malick ne woon xadawtu xadwal Iraaq al barri Seydina fii kulli maa jaa fii dal fasli min kalimi waaw mu ne man damaa teg sama tànk fi nga xam ne moom la ko suñu sang boobu al Iraaqi al barr ku baax koo gële Seydina bi ñu sang. kooku Seydil Xaaji Maalik di wax waxoon naa la mooy sëriñu al imaam al xaafiz ibn Hajar al Asqalaani yu boroom Fathul Baari ak Bulughul Maraam sëriñam bi ñu ko laajee kan moo la doon ci wàllu xam-xam ak yooyu mais kan la al imaam al xaafiz ibn Hajar ak beneen al imaam al xaafiz ibn mooy al Haythami mi ñuy wax nii <laughs> boroom Majma'u Zawaa'id ñooñu la tudd ah, ak kan mu door a indi doom ji ah mu door a indi doom ja door a ñëw troisième position. <laughs> waaw di euh, mooy al-Iraqi Abu Zura mooy Abu Zura al-Iraqi doom ji boroom da boroom xam-xam bu rëy la moom Abu Zura allahu akbar waaw mais dara loolu la imaam al-Hafiz ibn Hajar la njëkk a tudd al-Hafiz ibn Hajar te pourtant du doomam <laughs> kooku sax dañ koo laaj mais bu manoon naa noppi mais gars yi jàpp ne kële la alors kii la ñii la ni mu demee noonu nag la demee feneen lu ci bari du doom ji mu jural boppam moo fa ne ah lu ci bari te loolu moo ëpp xoola moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ñoom ñoom ñoom gis nga loolu dañ koo roye ci moom boroom xam-xam yeeg awliyaa ul kibaar ñoom dañoo roye lool ci yonent bi alayhi mooy affaire yi yonent bi aleyhi salaam doom spirituel la xam waaw ndax bu doon bokk deret kese kese Abu Lahab kenn du ko gën a texe Abu Lahab mais kenn du ko gën a texe Abu Lahab mi nga xam ne ba yonent di magu baayam benn ñu ñu ne ko yonent bi aleyhi salaam juddu na mu kontaan ba jàmm ba ko annoncé daf koo libéré ah ba pare bokk ak moom kooku xam nga ne moos kon yonent bi aleyhi salaam bi mu nee tout tànk am ci lu baax ak lu rafet da ko doon defal koo xam ne yow dañ na la juddu na nga kontaan ba kala ko annoncé nga ne ko libéré naa la <laughs> hein te xoolal fan la alxuraan wax tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammaalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad laa kon affaire yi la de hein képp koo xamante ne sa jëf ji yii jiitalu la gaawawula ci yiiw moom alayhi salaatu salaam nee na ku say jëf gaawawul ci yiiw sak askan du la ci gaawe waaw kon loolu la moom ñi nga xam ne ñoo gine yeey ci moom du rek nga ne man haashimi la déet waaye yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom da koo defal ci côté boobu lu mu defalul keneen waaw mooy laabal gi nga xamante ne te gisoon nañ ko ci suuratul ahzaab moom la laabal njabootam moom la sellal waaw bi mu naan li yutahhirakum ahlal bayt ah wanoo wa yutahhirakum tathira waaw buur yàlla lii bu ko defee moo def leen a gën a bëgg sellal tëggaat leen gin leen a sellaluk sellal moo tax moom yonent bi alayhi salaam suñu borom daf ko may ci côté boobu ay moo tax euh, boobu foog naa waxoon nañ <laughs> dafa yàgg nag loolu c'était kañ c'était en 2013 foog naa si 2000 entre 2012 2013 la woon suuratul ahzab côté boobu la woon <laughs> ñu ngi 2018 daa ila le 13 septembre jeudi deux mille dix-huit keroog maa ngi rectifier naan du newuñu euh, décembre deux mille dix décembre deux mille dix-huit ma naan dix septembre deux mille au lieu ma ne deux mille dix-huit ma ne deux mille huit <laughs> moom de toute xam ngeen ma ci ay njuumte moom saay moom maara dayum si mooy yeneen ci ma lay hein moom ñi nga xamante ne ñoom la xam mooy doom yi nga xam ne ñoo teg seen tànk ci yoonam waaw lu mu la sopp sopp sopp boo teggee sa tànk ci sharia keroog lay gën day mel ni doon loon moom day mel ni du yow la woon waaw yaa Usaama atashfa'u fi haddin min hududillah Seydina Usaama du gisoon nañ ko keroog fathu mag almaratul maxzumiya keroog bi mu fabee ñu ne kan mooy hée tey rek la caaf di xëm nag tey rek nag la problème di am da yonent bi aleyhi salaatu salaam yéet bu ci jotee foo jaar mu dagg loxo ndaw si ñu ne mais comment on va faire kan mooy dem rammu ji ñaani permis ci boo euh, njëkk mu xool rek beneen pen bu dul dagg loxo bu mu ko mën a teg même bu dee ay jëlee mag lu man na laaj sax ñu joxe ñu ne ah kenn daa ñemee wax ak moom ci loolu ko dul Seyna Usaama mii <laughs> ah ñu daal di woo Seyna Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu al-Hibb ibn mu ñëw wax yonent bi alayhi salaatu salaam mer ne atashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usaama na ko est-ce que da ngay intervenir ci benn ci pen yi nga xam ne buur yàllaa ko teg yow Usaama loo te mooy soppe bi di doomu soppeem bu mag bi Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu anhum kon loolu la mooy mu ne Seydina Mu'aaz inna awla nnaasi bii almuttaquuna man kaanu ñi gën yey ci man mooy ñi nga xamante ni ñooy way ragal yàlla yi man kaanu ku ñu mën a doon japonais laak indonésien africain laak arab laak euh, européen laa yooyu yépp yooyu yépp yonent bi aleyhi salaatu wa salaam xoolul loolu yow bokkal ci muttaquuna yi rek loolu am solo waaw al muttaquun way ragal yàlla yi fu ñu mën a nekk xaysu kaanu fu ñu mën a nekk man kaanu wa xaysu kaanu ku ñu man di doon ak fu ñu mën a nekk allahu akbar waaw ak fu ñu mën a nekk moo tax affaire bi xam nga nit nit nit te loolu lu a bàyyi xel la gis nga mën na nekk masul la gis sëriñ bi nii réew mam nekk ak bi réew ma sëriñ bi ne bokkuñu sax continent bi mu nekk moom ak continent bi sëriñ bi ne sax dañoo bokkul mais mu jariñoo ci sëriñ bi loo xam ne ña dëkk ak moom di yeewook moom xaaju ñoo jariñoo lu toll noonu ci moom allahu lu koy wane inna awla naasi bil muttaquuna ñi gina yey ci man mooy ñi nga xam ne ñoo ragal ya man fu ñu man di ne même bu dee Mongolie lañ ne waxaysu man kaanu ku ñu man di doon waxaysu kaanu ak fu ñu man di ne ci kaw suuf fu ñu fi man di ne waaw xam nga lii kenn du ko xame ab juddu waaw xam nga ñii kenn du leen xame ab juddu moo tax l'islam moom promotion boo xam ne li ma waxoon rek la ba'daha promotion promotion beneen amul bu ko féete kaw amul mooy yow koo man di doon koo man di doon kaay baax lislaamay kaay baax kaay gën fi sax bu la neexee l'essentiel mooy tegal sa tànk fi koy nanti ma lay sa saam tegoon te sa na sa yéene sell del sellal sa yéene ngir borom bi subhaanahu wa taala jeex na tàkk waaw jeex na jeex na newal ci loolu kenn ginulaa yey ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ay cérémonie am na wala àddina bi ñu nekk gaa yi bu yooy xewee même bu ñuy wax diine ñoom diw la ñuy teg même bu dee ñoom mérité wuñu ko yow moom kenn xamu la gars yi dañ la dul boole sax ci wax yi duñ la sax tudd duñ la sax bokkoo sax ci ñuy yónnee carton d'invitation yooyu yépp bu mu la naqari te bu mu ko jàppee dara yow l'essentiel kil pleuve wala qu'il qu'il kil kil qu'il ne wala ala sunnati rasulillah alayhi salatu wassalam gis nga ñay def yoo yële cérémonie yaag di tudd mbir yi naan yonent bi alayhi salaam lañ koy defal ak cantuk nabeeg alayhi salaam gàmmuk nabeeg alayhi salaam bu dee ne teguñ seen tànk ci sunna yow nga teg ko fële te kenn faale wula nga nekk ci sa pukus yow yaa gina yeey ci yonent bi alayhi salaam ko ñoom ñépp ñoom ñuy wax loolu le waaw kon nag inna awla naas lii bishaara la ay waay waay waay bishaara gii neex na bon nouvelle gii ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jox allah allah saaxibu siirati salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lii lan bishaara ay lii bishaara gu rëy way mu ne ki gina yey ci man ñi gina yey ci man ci nit ñi mooy ñu ragal yàlla ku ñu man di doon ak fu ñu man di doon waaw xoolal al imaamu ahmad indiwaat na xadiis bi beneen xadiis mu ne mu jële ko ci abul yamaan an Safwan mooy Safwan menn qaala mu ne mooy Safwan ibn Amr mooy biñ gisoon sànq boo am nga ci Abul Mughira la ko jëloon bii nag ci Abul Yamaan ba léegi imaamu Ahmad ci sanad bu wér an Safwan li ñii it ci rijaalu saxiix la Abul Yamaan Abul Yamaan gaa yi jàng saxiix bi dégg ngeen ko lu bari haddathana Abul Yamaan mu ngi nii an Safwan ibn Amr mu jële ci Safwan ibn Amr an Rashid ibn Sa'd mu jële ci Rashid ibn Sa'd miñ la wax sangaan Asim ibn Humayd as-Sakuni mu jële ci Asim ibn Humayd as-Sakuni yu mooy ñu ci nettali mbir mi léegi anna Mu'aadan lamma ba'athahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman xaraja ma'ahu yuusihi wa Mu'aadun raakib wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi tahta raahilatihi mooy liñ gisoon sànk rek keroog bi ko yonent mi alay saam yemale yebalee yaman dañoo génn ñoom ñaar ñu ànd Seydina Muaaz war yonent mi alay sarsam di dox ci ronu ci suufu ci wetu li nga xam ne mooy war waay wi mu war moom Seydina Muaaz radiyallahu anhu mu ne fa lamma fara mu demee gunge ko ba fi mu war a dëkk xaala mu ne ko yaa Muaaz yow Muaaz innaka asaa allaa talqaanii ba'da aami haadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi haadha wa qabri fa bakaa muaadun jashan li firaaqi rasulillah fa qaala laa tabki ya muaadu lil bukaa'i awaan al bukaa'u min ash-shaytaan allah lii la ci yokk mooy mu yokk bi mu gisee Seydina Muaaz di jooy jooy yu métti na tar ndax li muy tàqale ko yonente mi alei saatu salaam mu ne ko yaa Muaaz ndax dina ko yaa Muaaz amaana dootoo ma gis de tey lañuy ñuy mujjee daje fii de ginnaaw at mii amaana nga romb sama jàkka ji ak sama sama xabru muy jooy mu ne ko Mu'aaz bul jooy laa tabki yaa Mu'aaz ne ko Mu'aaz bul jooy lil bukaa'i amaan jooy am na waxtoom waaw al bukaa'u min ash-shaytaan yenn façon jooy yi ci shaytaani la jóge waaw mooy euh, est-ce que lay tekki euh, fi wax mooy jooy bu ne rek ci seytaane la jóge déedéet déedéet déedéet mooy dana ko lil bukaay awaan hmm? jooy am na ay wa ay jamonoom ay waxtoom ay foo xam ne fa la waxtuy jooy di kii mais lii jarul jooy waaw buur yàlla moo def noon de kullu nafsin dha'iqatul mawt te buur yàlla miy jàpp di boole ay nit waaw bu la bëggee defar soxlawul benn benn benn intermédiaire wala dara waaye bokk na ci li muy defare nit mooy dalay boole koo xam ne ku dajeeg moom defaru ba faw te mënatoo alku ba jamais waaw mu boole la ak kookale mu boole la ak kookale nga xam ko ñoo xamante ne nii toog ak ñoom ay seconde moo gënoon fanaanii julli di naafila ñoo xamante ni toog ak ñoom benn tiers moo gënoon ak moo gënoon ngay woor woori gàttañlu weer wu ne nga woor ti nga woor fukki fan am na ñoo xam ne jotaay ak ñoom benn jataay moo gën loolu lépp nga ne ma sawaay faut pas exagérer man la je n'exagère pas <laughs> yow xoolal ñaata nit nga fi gis ñu fanaanee julli seeni mbir baaxul nga ne ma looy yow loolu foo ko gisee man la yeneen time saar saa ko wax ah waxuñu ne yone yowmal qiyam nit ki day ñëw indaale ay ay julli woor zakat yooyu waaye nag qad shatama hada wa axada hada wa hada fekk bi muy indi yu baaxum yooyu yépp mais ñaañ ñi na diw dóor na diw jël na alalu diw léegi lu ñuy def mu ñëw yow mal ñu ne acca léegi gaa yooyu yépp dañuy taxaw bëgg a jël seen àq lan moo ñuy jël dool nee na foofu maalun wala banun du fa jariñ kon sa alal da nga yoroon manoo leen cee fay say doom manuñ la taxaw ne bàyyi baal ma fayal la amut déedéet lan la ñuy def mu ne ci seen yu baax yi la ñuy jël waajooju di ko jox gaa yi bàyyee ba gaa yi ba gaa yi gaa yi moo yi moom mu jeexal te gaa yi mataluñ ñim tooñoon des ñu jël ñu ñaawi ñoon di ko sëfwaa ji mu mujj lan lay dese dara loolu mooy kon bari nañuy julli ak a woor mais du leen jariñ dara ah parce que defewuñ ko nañ ko waroon a def te tamit respecté wuñ yi nga xam ne moom lañu war a respecté yi nga xam ne parce que dafa am jëf loo xam ne dañuy màbb jëf te koy def mu ngi mel ni ma soo woon a def dara waaw ak iñaan alxasadu yakulu alxasanaati kama takulu naaru al naaru alxatab iñaan moo tax iñaan waa yàlla na ci yàlla musal amin yonent bi alei saatu salaam nee na day lekk jëf yu baax di ko ronger di ko di ko lekk di ko lakk comme ni nga xamante ne nii noonu la safara boo jëloon matt lu ay matt ay bois ay bambou lu ñu bari bari bari nga fekk benn feu buy jër jëri nga ñëw teg ci matt yi lépp lay lekk noonu la iñaan di lekk jëfu nit ku baax pa dootul defee dara waaw wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura suñu boroom nee na dañuy dëgmal indil liñ defoon ñoom ci ay jëf ma def yépp poussière waaw boo xam ne ngelaw li bu ci jaaree mu naaw waaw ñu dese dara waaw xam nga yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na jaam bi nit ki dina def benn benn tooñ yàlla benn bàkkaar boo xam ne mais bàyyiwu ci sax xel faalewul sax affaire bi jàpp ne lii du dara mais buur yàlla sànni ko ci biir safara boo xamante ni nii ci lay daw di dem ba yowmal xiyaam du àgg ci ci ci profondeur ndax guddam te kat jëf joo xam ne pour moom dafa jàppoon ne lii garaawul moo tax kenn du xeeb bàkkaar waaw waaw kenn du xeeb bàkkaar xamoo ban bàkkaara lay alal kon loolu mooy kon bari na ñoo xamante ni ah ka mathali shaytaani id qaala lil insaani kfur fa lamma kafara inni bari'un mink inni axaafu allaha rabbal alamin shaytaani du loolu la waxoon waaja koo xam ne ndax da doon jaamu yàlla beru di wéet waaye shaytaane ba mu ko njuuyee ba def loo ko njombe ne ko nag léegi mi ngay def ngir mucc mooy da ngay seede ne man maay yàlla mooy weddiloo ko buur yàlla bokkaale loo ko ba mu ko defee mu xam ne mbiram yàqu na mu ne ko inni bari'un mink deñ naa ci yow inni man iblis axaafullaha damaa ragal buur yàlla rabbal alamin mi nga xam ne mooy boroom bindee fi kon ñaata nit la seeni ci yàqu inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma ma yakuna baynahu wa bayna al-jannati illa dhira' ha fa yasbiqu fa yasbiquhu al-kitab fa yadkhulu an-nar ha aw kama qala alayhi salatu wassalam hadithu mawlana ibn Mas'ud mu ngi ci arba'in an-nawawiyya rahmatullahi ala al-jami' yonent bi alayhi salatu wassalam ne nit ki dina jëf jëfi waa aljanna ba dara du des hein daanaka dara du des lu dul ziraa ziraa loxo yi fii lu toll nii hein lu dul loolu mu dugg àjjana mu def yëfi waa safara fa yadxulun mu dugg safara ndax lan ndax buur yàlla lool la dogaloon waaw ne kii nitu safara la waaw ci derniers instants yi moo tax Iblis du du du du du du du désespéré fekk nit ki waa ji ruuxam génnul du ci dévier ko def ko yéefeer kon nag alors que yonent salaam hein mooy ñi nga xam ne boo jotaayee ak ñoom gëm leen xoolal saxaaba yi lan lañ rawee ñi ci des rawuñu leen bari julli rawuñu leen mokkaluk alquran saxaaba yi baax na ba ci ño ñi ci mokkaluk alquran da ngay dem ci téere xadiis yi ñu la diw ak xam nga lu ñuy lim mooy bariwuñ noonu bu ñu bari woon dinañ leen lim ah bu doon bari na ñenn bari kay ñi ko manul la ñuy lim ñi ko mokkaluloon la ñuy lim bàyyi ñeneen mais buñ ñëwee ba lay limal naan ñi ci mokkaloon alquran mooy ñiiw ak ñiiw ñii mooy ne taxu koo bari yenn bari mooy rawewuñ nit ñi ak mokkaluk alquran rawewuñ nit ñi kasratu salaa kasratu sujud bari lu ñuy sujud rawewuñ nit ñi tamit kasratu siyam bari koor rawewuñ nit ñi bari lu ñuy dem Makka hein am na ci ñoom ñoo xam ne ñoo raw ku mës a julli te mësuñoo julli saa yi doo bàyyi ngay wax la waaye yow <laughs> bàyyi li may wax la li may wax ne nga naan ma ma bap juif biñ la biñ doon tudd tuddoon nañ ko fi nga xam ne yonent xale boobu yonent ma saa saa dafa jekk gisu ko ñu mu ne aramu ñu ne moom de dafa feebar mu dem seeti ko fekk mu ngi ci see dernier instants ci kaw suuf bi mu ñëwee mu xam ne kii léegi mu gaañ mu ne ko qul laa ilaha illa wa anni rasulullah mu ne ko waxal mu ne juif bi xale bi waxal ne amul benn buur mooy tuddal tuuru seede yi te seede ne man mii maay ndawu yàlla sallallahu alayhi wa xale bi xool baayam ndax baayam mu ngi toog ci wet gi baay bi ne ko ati abal qaasimi sallallahu alayhi ne ko toppal doom sama toppal abul qaasim mu yonent bi alayhi salaam waxal lim la wax xale bi ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi mu dog ruux ga dem mu génn àddina ci saa si yonent bi salaam ju kontaan ne saxaaba waajal leen seen mbokk allahu akbar kooku moo raw wali yu buñ la mën sa tuddal ci kaw suuf te masula jullil buur yàlla benn sujjóot masu koo def ndax lan dafa dajeek yonent bi salaam gëm ko faatoo ci ngëm yàlla loolu kese la saxaaba yi rawe keneen noonu lañu rawe ñeneen ñépp mooy li ñu rawe nekkul ci ñoom mais ci yonent bi alayhi salaatu salaam la ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar te loolu du ci yonent bi alayhi salaatu salaam rek mooy daf ko daf mooy loolu boroom xam-xam yi dañ koo doon ne ci loolu ñu bari ci ñoom dañ koo doon ne ci loolu xam nga dafa am ñoo xam ne mooy yow daf lay leer ne façon lutte bu mel nii moom buur yàlla moom lépp la man lépp loolu wax ji du foofu mais li tax loolu mënatul a nekkat mooy lan mooy buur yàlla condition ya ya waaj a amee loolu la defu xam nga léegi nii ku mel ni ay imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci wàllu xam-xam ak ni meloon li tax loolu jafee amat mooy de toute façon façon mooy sëriñam amoon ci boppam nga dul gisaat loolu la mooy même yow boo nee man am naa intention mel ni moom ak kii am lu toll noonu ci xam-xam bi réyaay bi mooy yow da amul ñu mel noonu amoo entourage bu mel noonu waaw xoolal nit ñi nga xam ne yonent ma lay saar nee na ku leen gis rek ñu fàttali la yàlla boo leen di gis mooy ki gën sàggan bu leen di gis di fàttaliku yàlla waaw alladina ida ru'u dhukira allah boo leen di gis yow coo sàggan sàggan noo da da ngay yëg ni am na lu changé te dara moom mii la mooy dafa agsi rek am na yoo xam ne il suffit gisee giseen wala sa xel dem ci ñoom boo newoon ci lu bon day mel ni day me mais da koy bàyyi saa si te pourtant gisoo leen sax sa xel dafa dem ci ñoom kese loolu nag buur yàllaa koy def hein allah kon yonent mi aleyi salaatu salaam buur yàlla mooy boole ku ko neex ak mooy seet nit ku ne mu boole la ak ñoom la boole Seydina Muaz jarul jooy yenn jooy yi mooy ëppal ci jooy yi mooy jooy gi nga xamante ne ni da lay yóbbu ci désespéré ba yow mu mel ni diw mii ak jógeem fi mel ni buur yàlla daal mooy di remettre en cause loolu côté boobu loolu façon jooy boobu lay wax te moom lay tere ci bu nit gaajulee naan laysa laysa minna bokkul ci ñun man latamal xuduud wa shaqal juyuub wa daa bi daawal jaahiliya mu ne bokkul ci ñun alayhi salaatu wassalaam gaa ji nga xam ne bu amee musiba bu ko dal am ku faatu ci moom walla yooyu bokkam bu faatu lu mu faatu le muy mbéj boppam tëy dóor xar kanam gi wa shaqal juyub di xotti yéreem yi wa daa daawal jaahiliya di woote waay waay waay ay waay man fu ma jëm waay toskare naa ay waay jile waay anaka nga xamante ne moo doon dindal picc ca ba tey jëndal jën ya ca suuf dem na waay waay ki nga xamante ne moo doon sama lépp man nii fan laa jëm toskare naa alku naa pour yàlla yonent ma saa saam ne déedéet kooku bokkul ti ñun yooyu lay bañ façon jooy yooyu la nekk mina jooy boo xam ne dalay désespéré ci buur yàlla mi nga xamante ne moom mi la boole woon ak kooku bu dee kooku jóge na fi moom jógewu fi waaw hein afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum hein bu leen dellu buur yàllaa ngi fi de inna allaha xayyun laa yamuut inna allaha buur yàlla xayyun laa yamuut te loolu la ñuy gis moom la Seydina Siddiq di rappeler jullit ñi keroog yonent mi alayhi salaatu salaam di génn àddina man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha xayyun laa yamuut la a'rafu an-naasi bi rasuulillah Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu keroog bi natt bu rëy bi dalee moo moo moo moo nit ñi ne man kaana ya'budu Muhammadan képp koo xam ne Seydina Muhammad nga doon jaamu yëgal ne fa inna Muhammadan qad maat tey Seydina Muhammad moom génn naa dina waaye wa man kaana ya'budu Allah képp koo xam ne nag buur yàlla nga doon jaamu yëgal ne fa inna allaha kene buur yàlla hayyun moom mooy kii dund daa yamoo tëddu faatu waaw jooyu jooyu désespéré loolu lañuy ñuy tere waaw jooyu dem ba désespéré ci mbiri yàlla ndax am na koo ñàkk wala koy ñàkk loolu la yonent mi alei satu salaam tere ne loolu nag mina shaytaan kanta jooy bi nga xam ne jooy yërmande la ak jooyu buur yàlla teg la nattu nga wan kone ne yaa ma teg nattu man duma fi nekk di jéem a résister jaam laa ma wan ko mbir mi bi ma dalee nii la ma mettee te noonu nga bëgg ma wane la ko waaw ma jooy muy jooy boo xam ne xusnu gu dugg ci yow gisoon nañ keroog Seydina Ibrahim comme niñ koy gisee alayhi salaatu wassalaam doomam ji mu génnee àddina muy jooy Seydina ah, Abdurrahman ibn fa ne ko ah ya rasulallah yow ndaw yi yàlla yow da ngay jooy mu ne ko waaw lii yërmande la innal ayna tadma innal ayna tadma la tadma wa innal qalba la yahzan ah wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunuun allah yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ah kay ne ko lii yërmande la rongo ñi yërmande la ndax bët yi ñooy tuu ñooy sotti rongoñ di jooy xol bi nekk ci tristes waaw waaye nag suñu làmmiñ duñu ci wax lu dul lu gërëm loo buur yàlla ak li mu sopp inna lillahi wa inna ilayhi raji'un façon wax yooyu la ñuy wax waaw wa inna te ñun yow Seydina Ibrahim nii sama doom jii di génn àddina génn àddina nii ci tàqale koo gi ñu tàqale koo gi yow de ñu ci am njàqare lañ allahu akbar moo tax bu jooy yooyu lañuy wax moo taxit ku ràññeewul sa baay génn àddina sa sa sœur yi sa ñoom yaay di jooy nga naan leen bàyyi leen seen jooy yi bàyyi déedéet yow bàyyil ñii dañ leen waroon a xamal avant loolu nga xamal leen ne ah nattu nag fépp la mën a dal bu dara xewul ndax nit ñi il faut qu'il se prépare que gis nga nekk nii mu neex ngay woo diw di ko jot ngeen di dem di gisalante di doxalante di fekk ay jataay di bokk di doxalante di jënd di jaay di bokk uti xam-xam di def lii di liggéey di kii yëgal ne dangaa war a prépare sa bopp moom mu préparer boppam que bés bi mën naa ñëw que loolu nga woo ko doo ko jot waaw ñu ne la faatu na comme moom it noonu lay préparer boppam que ne loolu it mën na koo dal ci ku ne loolu noonu lu am solo la moo tax yonent ma ne saasaam doon wax naan dee leen fàttaleku ah ki nga xam ne mooy damm bu ñëwee day damm bànneex yi muy dee day màbb bànneex yi mooy gaa yi xam nga doo fekk kenn ku deele nga gis mu mel ni ngéntee fa xew lépp naan selew waaw ñépp di jàpp ko julli gaa yi nga xam ne moom moom ñoo gënoon a sàggan sax dinañ fexe di jullee ko sellal fan yooyu waaw am na ñoo xam ne day rey seen appétit ci saa si dootuñ mën a tee lekk lu neex lu ñu lekk liñ doon lekk sànq mu neex bañ leen annoncé dëj bi affaire bi dafa mujj soof ci ñoom lekk gi ci boppam mu mujj soof buñ ko ñamee mu fàdd dara neexatu ci ndax lan ah di mu la daat moo agsi kiy damm li nga xamante ne mooy bànneex yi kon mu ne ko yaa Mu'aaz laa tabki yaa Mu'aaz lil bukaa'i awaan al bukaa'u min ash-shaytaan waaw